léegi nag mu des léegi léegi ku julli ku julli ci kaw nag est julli ci kaw mën naa ne mooy julli ci tuwaawu kaaba gi nga yéeg ba ci kaw fa Seydina Bilaal yéegoon di nodd yow nga nekk foofu daal après nga daal di julli quoi hein <laughs> loolu dañ naan la par exemple xanaa bi lay rahmatullah yi bala ñoo jóge comme ñoom lañ mujj cité ñoom dañ ne loolu it mën na ne farat parce que waa ji bu jubloo benn côté xam nga boo nee ci kaw même bu dee ne yow mur bi mur yi mooy ne toit bi newul ci loo xam ne toit bi day nekk loo xam ne yow euh, dafa taqaloog fi mur bi yem ci guddaay dum ci man bi doon yow boo jubloo ci boo jubloo foofu noonu mooy ne benn partie nga jublu yow jubluwoo ci kaaba gi ñu la waxoon waaw kon ñoom farata du mën a ne kantaan naa fi la day mën a possible parce que dañ koo woyofal ah léegi Shafi'i yi rahmatullah yi ñoom waxoon nañ la seen wax que ne mën nañ fa julli farata ci kaw bunt yi ak tamit ci kaw ci kaw ak ci kaw tamit mais en condition waa ji nekk ci kaw mu mu mu mu féete tabaxu kaaba gi mooy mu jubloog tabaxu kaaba gi wala lenn ci kaaba gi waaw loo xam ne nag ci kaaba gi la sax ci kaaba gi la bokk par exemple bu doon benn aw yàq wuñ fa teg ci kaw nga ñëw jublu ci yàq wi saa yi sa julli baaxul waaw loolu la léegi ñoom kon ñu ne kon loolu mooy condition bi il faut nit ki am loo xam ne day jàkkaarloog moom mooy ki nekk ci kaw ki nekk ci kaw ah léegi kanta ki nga xam ne mooy maalikee rahmatullah alayhi ñoom seen wax day niroog wax bi ñu waxoon ah mooy ne euh, julli foofu ñoom de toute façon farata li gën a siiw seen seen kii mooy euh, que ne julli kenn du julli ci kaw kaw kaaba gi waaw loolu boo fu jullee farata kooku moom par force na fay saa ne waaw. ndax yow moom de toute façon yow yow jubluwoo kaaba gi nekk ci kaw kaaba gi di jubli ah non non non <laughs> voilà comme ni imaam Xalil daal na koy indi di nettali affaire bii nii mooy masala bii nii rahmatullah alayhi ci wàll wi léegi kon affaire yi lool la keneen affaire bi kon ñoom loolu mooy wax yi ci am voilà ah ah nga ne ma mais mais kii na eh, am na ñoo fàtte mag ñi xanafiya yi rahmatullah alayhim <laughs> eh, ñoom dañ ne loolu mën naa ne waaye nag dañuy sib ku julli ci kaw parce que ñoom dañ koo gisee ne affaire bi day niroog te eh, ñàkk te genre façon ñàkk te ñàkk nan la ñuy wax suu adab isaa ko adab waaw loolu mooy mooy eh, genre ñàkku teggin lay niru <laughs> le fait que nga féete kaw kaaba gi ba pare di julli <laughs> ak tamit day day day mu jural waa ji ñàkk ne màggal gi mu war a màggal kaaba gi sawaay xam nga looy màggal ba pare yéeg ci kawam naan dama fay julli loolu daal saa yi da ngay waaru quoi <laughs> moo tax ñoom ñoom dina possible ñoom moom nga julli ci biir kaaba gi ah farata loolu mën naa nekk nga julli ci kaw kaaba gi farata mën naa nekk mais dañ koo sib waaw kon gis nga wax yaa go kon bu ñu récapituler xanafiya yi rahmatullah alayhi julli ci biir kaaba gi mën naa nekk farata ak naafila waaye julli ci kaw kaaba gi mën naa nekk tamit mais dañ koo sit loolu nag ñoom nag <laughs> ñu ne même bu dee mbooloo sax ah comme <laughs> ñetti personnes yu retrouvé wu ci kaw trois kaaba yi kenn ki di leen jiite ñuy di jiite ñeneen ñaar yooyu yëpp mën naa ne julli ci biir kaaba gi nekk mbooloo it mën naa ne sauf que ci kaw kaaba gi ñoom dañ ko wasit kanta suñu ngir bi imaam Maalik kii Maaliki rahmatullah alayhi ñoom possible julli naafile ci biir kaaba gi mën naa ne te lool moom dalil yi leer na mooy dalilu say sayyidina rasulullah yi ñu gis mi nga xam ne moom mooy ash-shari'u mi ne da koo def alayhi salaatu wassalaam loolu moom mooy loolu mooy maanaam mooy daliilu ñi ne baax na mooy jëfu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy seen tegtal kantaa farata nag ci li gën siiw ci ñoom lañ ne noonoo farata kenn du ko julli foofu waaw kenn du ko julli ci biir kaaba gi te tamit ci kawit na ko noonu voilà loolu mooy ne farat buñ ko ci def même bu dee ne naafile ñoom daal nañuy permettre parce que moom dafa nekk loo xam ne dañu ko <coughs> woyo fal voilà léegi ginnaaw loolu Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom mën naa ne ci biir ak ci kaw à condition nga am loo nga jàkkaarloo kaaba gi te fi ngay jàkkaarloo comme buntu bi ñu la jox sànq il faut mu nekk loo xam ne man na man na nekk sitray jullikat bi loo xam ne au minimum sitra mooy comme li ñuy li ñuy teg euh, nit ki buy julli bañ muy jaar ci kanamam li muy teg ci kanamam voilà ngir nit ñi bañ a mën a jaar ci ginnaaw loolu mais pas ci kanamam il faut minimum mu toll li ñuy jàkkaarloo mu tolloog loolu xanaa bi lay rahmatullah alayhim ñoom li gën a siiw li ëpp ci ñoom dañ ne julli ci biir kaaba gi farata moo manu ne waaw ne waaye naka noonu pas pas que que que que kii rek dañu tudd euh, euh, euh, ci kaw rek ci ci ci biir mais ci kawit ci kawit loolu manu la ne ci farata mais bu dee naafi la ñoom permettre nañ ko voilà kantaa farata loolu manu la nekk manu la nekk kon wax yaa ngoog boo seetloo kon da nga naan xanafiya yi ak Shafi'i yi rahmatullahi alayhi ci ci pour tënk ñoom ñoo bokk wax que ne mën nañoo julli ci biir kaaba gi mën nañoo julli ci kaw Hanabila yi ak li gën a siiw ci Maliki ak li gën a siiw ci ñoom en tout cas lu bari ci ñoom mooy ne julli farata ci biir kaaba gi manu la ne ak ci kaw naafila nag la moom mën naa nekk mais farata moo dul mën a ne loolu mooy masala boobu ci gàttal léegi euh, euh, mais ci xam léegi mooy insha allah nag li gën a dëgër mooy ne nit ki mën na faa julli man na faa julli julleem dina baax léegi euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi nag dañoo wax ne non seulement kaaba gi parce que jublu kaaba gi mooy ñi nga xam ne nag dañoo nekk comme ci hauteur yi comme ñu nekk ci kaw montagne yi comme Abu Qubays comme boo fa nee julli jot ngay julli foofu de toute façon yaa tiim kaaba gi <laughs> ñu ne ngalawul ka affaire bi parce que kaaba gi du ci du ci du lool rek nekk foofu mooy ki nga xam ne moom dafa nekk fu kawe fu kawe ba moom li mën a féete ci kaaba gi du le mooy manu la wàccaat ba ci suuf comme ku ne ci avion xoolal rek ñu traité la loolu léegi ñun ñi xam nga temps ñoom ci ay montagnes yu kawe yu tiim Kaaba gi lañ doon wax ñun nag dañ ciy jàngee avion yi ñuy yéeg ak yeneen yi këne wala waa joo xam ne këram sawaay foofu ci hôtel yooyu nekk Makka sawaay moom douzième étage la dëkk est-ce que mën na faa tax bu leer ko moom bu taxawee di xool Kaaba gi day nekk lu tuuti ca suuf le kooku est-ce que muy julli day ñëw ñu ne ko eh, wàccal ba ci suuf ngir ngay mën a jublu kaaba gi parce que ngelaw mooy li jëm ci kaw kaaba gi ndax yonent mi alayhi salaatu moo ne woon lan mooy ne ci kaw ci kaw ak li ci suuf benn la xam nga kaaba gi dafa am boo xam ne ci asamaan boo xam ne bu doon daanu ci kaw kaaba gi noonu lay daanoo mooy ne nag ci kaw naka noonu ci suuf ndax li mu waxoon ne. Euh, man iqtata qayda shib qayda euh, lan euh, oh, man iqtata shibr ak qayda shibrin tuwiqahu yawma sab min sab'i aradin yawmal qiyaamah aw kama qaala alayhi salaam képp koo xam ne dafa sàcc suufu jàmbur loolu gisoon nañu bu mu saxiix kooku dañuy koy utal daggal ko lu toll ci si set suuf ci suuf mooy yow suuf si fii nga nga sàcc quelque benn quelque nga sàcc ci ci suufu jàmbur yenent mi alei satu salaam ne na yowmal dañ lay jëlal gis nga lu tolloo ci set suuf yi taqaloo yi mooy suuf yi am nga suuf juróom-ñaar la lu toll noonu la ñuy jël defaral la ko benn tawq loo xam ne moom benn caq nga takk ko loo xam ne ne doo doo bouger de ndax diisaay ñépp xam ne kee sàcckatu lu moomul la woon ci suuf mu ne kon ku ku ku ku jël lu toll ni lu tuuti tuuti lu toll ni chibre ci wàllu ci suufu jàmbur kon loolu mooy wan ne kon suuf si day dem ba ci suuf naka noonu ci kaw baytul ma'mur Euh, ak kaaba gi fa nekk nga xam ne mooy kaaba gi nga xam ne daanaka jour bu ne soixante-dix mille malaaka dañ koy wër hein te ku wër du ñëwaat mooy ne moo tax ku julli ci kaw comme ku nekk ak moom man ngay direction kaaba gi rek jeex na jarul ñu naan la wàccal ba ci suuf wàccal ba ci suuf ngir mën a julli comme ñi nga xam ne ñoo nekk Abu Qubays ak loolu voilà mooy hawa hawa gi mooy mooy mooy fi nga xam ne partie bi nga xam ne amul tabax ci kaw la loolu moo tax nit xam nga masala boobu moo tax nit nit bu jëndee kër nii non mooy ñu tuddaale ko mooy masalaam ku jënd kër moom moom moom li ci kaw ma ne ma qu'est-ce que la déglu nit bu jëndee kër fii <laughs> mooy ne nit manu la ñëw ne ko yow yaa moom ba ba ba fi nga tabax ba fi sa néeg yi yam sa kii yi man nag maa moom ci kaw bu ma neexee ma tabax ci kaw non non nga ne waa ji di ko ne ko man jaay naa la terrain bi mais li ma nga bi yow lenn la mooy man ngaa tabax ba ba ba ba ba ba ba ba ba cinq mètres loolu laa la jaay leneen li nag jaayuma la ko mooy boo tabaxee ba cinq mètres li ci des ma jaay ko keneen. mu dóor ci beneen étage loolu moo manu la ne ki jënd li nga xam ne mooy suuf si moo moom mbir mi ba ci kaw asamaan nga suñu nit ku foog ne xam nga mooy loolu terrain laa wax nag terrain laa wax bokkul ak wala boo ko imaginer sax day reetal nit ku ne jaay naa la terrain bi mais dix mètres la yem mooy ci à hauteur bi ci ka mooy ni mu mën a gudde dix boo àggee foofu di tabax ba dix mètres nañ fa yem parce que li ci des dama koo bëgg a jaay man maay borom dañ naan la loolu man da ne parce que waa ji moom fii ci jënd terrain bi moo moom ci kaw te tamit moo moom ci suuf ah. <laughs> waaw bu ko neexee mu def ay sous-sol ci suuf yow manoo ko ne jaay naa la terrain bi mais sous-sol bi nag maa koy moom déedéet <laughs> tabaxal après sous bi man bu ma neexee wala booy tabax bàyyi man ma dóor sama sous-sol après yow nga tabax ci kaw déedéet moom moom moom lépp loolu moo tax euh, day wér nit ki bu nee ci avion bu man a jàkkaarloo kiiwu kaaba gi ndax loolu lépp dañ koy considérer comme si ci kaaba gi la bokk waaye kooku parce que fi mu nekk a tax wuute ki ñëw yéeg ci kaw kaaba gi kooku mën naa wàcc ci waxu ñi nga xam ne dañ naan moom moom jubluwul kii bi ko mais insha allah bu dee jublu na lenn ci kaaba gi dañu naan lool ja loolu insha allah mooy li gën a dëgër que ne julleem dina baax te mooy waxu xanafiya yi même bu dee ne ñoom dañ koo sit ci kaw kaaba gi ak shafi'i yi rahmatullahi ala al